al-Maqdisiyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul li'aan. An Aysata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat ixtasama Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu wa Abdu ibn Zam'ata fi Ghunaam faqaala Sa'd radiyallahu anhu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam haaza ibnu axii Utbata ibni Abii Waqqaas ahida ilayya annahu ibnuhu unzur ilaa shabahihi wa qaala Abdu bnu Zam'a radiyallahu anhu haaza axii yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wulida alaa firaashi abii min waliidatihi fanadara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ilaa shabahihi fara'aa shabahan bayyinan bi'utbatihi faqaala huwa laka yaa Abdu bnu Zam'a alwaladu lilfiraash walil aahiri alhajar wahtajibi minhu ya sawda radiyallahu anha falam tarahu sawdatu qat kon alimam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala muy ënd ci xadis numéro trois cent vingt-neuf ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent mu koy jële ci kitaabul li'aan ba léegi téere repos an Aïshata mu koy jële ci suñu yaay Aïsha radiyallahu anha annaha qaalat neena ixtasama dafa dafa xëccoo daal di xëccoo Sa'd ibn Abi Waqqas di Seydina Sa'd di doomi Abi Waqqas dafa xëccoo bokkan wa Abd ibn Zam'a radiyallahu anhu muy moom Abd ibn Zam'a muy Abd la tuddoon di doomi Zam'a voilà kii sœur la woon frère la woon ci yaay Sawda mi nga xam ne soxnaay la woon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Sawda bint Zam'a kii nag frère la woon muy Abd ibn Zam'a boo Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dañoo xëccoo fii xulaan ci benn benn xale benn liir benn bébé quoi benn bébé kii ne maa ko moom Sa'd ne ma eh, kii xale bi maa jël non kii yow xale bi ne ko fa qaala Saad léegi nag Seydina Saad moom fan la teg waxam ji que ne xale bii moom la moom moo ko war a yor ya mu ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko axi ne kii sama doomu mbokk la sama doomu frère bi la mooy benn frère am bu tuddoon Utba ku yées la waa diine Utba ibn Abi Waqqaas muy Utba doon Abi Waqqaas frère am la woon ah. ku yéesa yéesa ngii ne voilà wal iyaadu billah léegi mu ne ko sama doomu frère boobu la voilà mooy dafa gaañu ahida ilayya moom boo ma jëloon waxoon ma annahu këne këne am na doom bi mooy Makka parce que da ko woon ah, am na koo xam ne doom jigéen ba nekk fële doom jam yoon man naa moom man naa jur boo ñëwee na nga ko récupérer voilà loolu <laughs> lay wax ne <laughs> voilà <laughs> ku garaaw la woon ot ba mi la ilaha illa allah wal iyaazu billah léegi nag eh, léegi nag sëy naa Sa'd ibn Abi Waqqas ne comme que magam ji loolu la ko waxoon kon kii ñëw nañ Makka kon moom doom bii moo koy jël quoi voilà ndax moo ko war a yor loolu la ko frère am waxoon grand frère am léegi nag ne yonent wala sa sa léegi comme que dañoo xëccoo ñu <laughs> yonent wala sa sa war leen atte sëy naa Sa'd ne ko kii yow nawal yàlla la kii sax ma doomu frère la ah ot li ma kii doomam la unzur na ko waaye yonent bi sallam xoolal yow itam xale bi ilaa shabahi ci ak nirooroo ni mu niroowee ni mu niroowee ci ki nga xamante ne nii mooy sama frère bi ni ne neexoon ba xoolal rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam waqaala léegi nag bi mu waxee loolu moom plaide na cause toog voilà noonu la ñuy àtte yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen déglu moom wax na léegi il faut bu déglu keneen doon rek kii sama nijaay la ay wax na kon léegi naa ko jox affaire ah, yeneen bi saa saam déglu ko mu wax ba pare mu déglu Abdu léegi wa qaala Abdu ibn Zamaa kanta Abdu ibn Zamaa moom mu ne hada axi ya Rasulullah mu ne ko kii sama frère la kii nii xale bii moom mu naan magama ma ne kii sama frère la fan la teg wax ji moom wulida ya Rasulullah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wulida dafa juddoo ala firaashi abi ci sama lalu baay mooy nag mooy ndaw si ko jur sama jaamu baay la woon voilà sama jaamu baay sama baay bi sama moom ndaw si jaamam la woon sauf que la woon xot ba jaar jaar fële daal bi <laughs> jaalo <laughs> jaam bu jigéenu <laughs> zamaa bi loolu moo moo indi affaire bi rek doom bi dund ci léegi boo xoolee côté bee mooy dafa doom bi dundoo dafa nuyoo kat xot ba bi magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dafa nuyoo moom loolu la de façon moo fa jaar léegi sauf mooy ci côté légalisation ci lu légal lu jaar yoon mooy ndaw kooku waru ko woon waru ko woon daa bëtt biir daa moom voilà kii jaamu bu jigéenu sama la woon moom manoon nañ sëy moom parce que jaamu bu jigéen la woon di bàyyi am tu léegi nag moo tax Abdu ne kii sama frère la parce que wuli da dafa juddoo ala firaashi abi ci sama layo baay min walidatihi ci koo xamante ni mooy da doon mën a sëy moom mu koy jural ay doom mooy ab jaamu bu jigéen moo ko jur sama jaamu jigéen bu sama baay moo jur léegi kii dama boo ko kii naan ma nga ma ko jóg voilà par léegi nag yoneen t sa sam ku nekk wax jafe argument léegi nag mu def juge voilà attekat bi alayhi salatu wassalam daal di atte nag fa nazara léegi yoneen t bare sa sam ni def ñëw ne tëpp ni dafa fa nazara mu xool rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mooy di xale bi mu xool xale bi ila shabati gis niroo kii ak niroo <laughs> ci kas lay niroo fa raamu di shabahan bayyinan bi Utba mais niveau boo xam ne dafa leer nag ça saute aux yeux ku ko gis da nga naan eh, kii dafa mel ne Utba bu ndaw la quoi mooy c'était Utba en miniature daa mel ne Utba Utba ma nga xam Utba tamit mu <laughs> mag ma moom lañ nii <laughs> voilà même ñoom ne dañuy koy dañ naan kii daa nekk c'est c'est le même quoi même personne bi la daa la mel wa ndax li muy niroo la jiw voilà mu ne mu gis wax wax niroo la bu leer ci Utba fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne malgré ça mu ne huwa laka yaa abdu ibnu zama ne ko eh, xale bi yow la ñeel yow abdu ibnu zama voilà parce que loolu mooy ci côté légal parce que waaw ba mu juddoo ndaw si ko jur kooku jaamu bàyyi kii la te ci yoon kon kooku moo war a yor affaire bi xale bi ci moom la bokk lu waaye nag ah am na lënt lënt la ndax xale bi Utba lay niroo léegi te Utba daa bët mbaar nañ ko wax léegi <laughs> mais yore par exemple affaire mbir bi. ne waaye yow Zama Amdu ibn Zama yow yaa ko moom jëlal xale bi yow yaa ko yor alwaladu ba pare bu tekki ne alwaladu doom lil firaash la la ko moom mooy doom sharia lal doom bi ñu reconnaître mooy boo xam ne dafa jaar ci yoon ci mariage ci loolu wala loo xam ne comme kii xam nga du mariage jaam la mais jaam bu jigéen ka ko moom man nay fee moom ba am ci doom loolu man na ko mooy loo xam ne lu légal ci la doom bi jóge walil aahiri kantaa ki nga ne njaalookat la dafa bëtt mbir comme waa ji alxajar ay xeer lañ ko log-logal du am tuut bu ñëwee xale bi moom ka nga xam ne la ca la ca lalam la bi kantaa ki ñëw naan man la wa non c'est mon fils c'est mon fille wala c'est mon fils alors que moom takkul ndaw si du jaaw du dara kooku ay xeer te xeer voilà mooy du am tuut ay xeer daal lañ koy log-logal ay téyel yow ay xeer nga fi am boo fi am dat mooy doon tus waxta yi bii waaye comme commune commune ta am na kon bu boobaa dañ naan kon frère comme que am dugg na zaman wax nañ ne sànq mooy frère suñu yaay Sawda di soxnaay ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon xanaa kon dañ naan ndaw si waa ji nii xale bii moom man naa euh, bu màggee man na di wéet ak Sayyidatu ndax koñ armalam la Sayyidatu Zamra waaye comme que am na lënt lënt yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waxta ji bii am nit foofu yaa sawda te ne ko yow sama soxna sey di sawda kanta yow hmm, na nga na ngay na ngay xijaab mooy na ngay am da ngay def protection entre sa diggante xale bi mooy moom amul droit di lii te yow comme ñi nga xam ne sa koñ armal yi ni ñu ko manee comme abdu ak sa frère yeeg ñooñu ñoom ni ñu ko manee wala frère de leer yooyu dina ci ñëw ci buntu bi téere bi ñëw ah yooyu di nga mën a mais kii moom comme que lënt lënt am na moom moom na nga xijaab ak moom mooy na nga am protection moom bu mu di wéet moo tax mu ne falam tarahu yi sayyidatu Aisha ne moo tax gisu ko mukk sawdatu qatt mu ne sawda masula gis sax xale boobu mooy ne gis ko di wéetak moom masula am waaw masula wéetak moom ah mu ngi loolu le léegi kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ngi indi beneen xadis boo xam ne mu ngi ko jële ci sayyidatuna Aisha mu ne waan muy xadis numéro trois cent trente muy ñetti téeméer ak fanweer mu ne waan Aisha radiyallahu taala anha annaha qalat inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam daxala alayya masruuran tabruqu asaariiru wajhihi faqaala sallallahu alayhi wa sallam alam taray anna mujazzizan nadara aanifan ilaa zayd ibni haarisata wa usaamata bni zaydin radiyallahu anhumaa faqaala inna ba'da haadihi al-aqdaami la min ba'd wa fii lafz kaana mujazzizun qaayita kon al-imaamu Abdul Ghani mu ne wa an Aisha hadis bi ba léegi mu ngi koy jële ci sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ba léegi annaha qaalat mu ne neena inna rasuulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daxala alayya dafa dugg ci man man Aïcha masrura nekk xaalam nekk mu bëgg dañ koy gis xam ne yeneen saa saa saa bëgg na te lan moo koy gën a wane tabru ko mu ngay leer di nañ di seen di leer asaariiru wajji mooy préw préw rëddu xar kanam bi boo nit ki kontaanee ni ñu koy gisee trait di feeñ nii nit di nañ leer nañ mel ni weer wu ne rey voilà mel ni balar bu ne rey wallahi moo raw ban alayhi salaatu wassalaam fa qaala léegi nag bi mu kontaan ne alam taray ne way yow Aysa xanaa déggoo xanaa gisoo xanaa déggoo rek xanaa gisoo anna mujazziza kene waa ji naan mujazziz ah nazara ci waa banu mudlij la bokk waa banu mudlij bokk Suraaqatu ibn euh, Ju'shum yooyu ibn Maalik radiyallahu anhum kene mujazziz moomale benn waaye la mu tudd noonu nazara dafa xool aarifan léegi nii rek ila Zayd ibn Haaritha dafa xool ci Zayd ibn Haarisa xool jëme ci Zayd ibn Haarisa di Zayd doomi Haarisa wa Usaamata ak Usaama ibni Zayd ak Usaama di doomi Zayd ndax ñoo daal affaire niñ demee dafa ñëw fekk la ñu tëdd dañoo tëdd sangu mooy dañoo tëdd ci benn lal benn en tout ñu tëdd fañ tëdd fekk daal léegi kanta Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu moom dafa weexoon ah léegi mooy naafiq fii nag nan doon ngi rumeur naan la oh non mais kii non Zayd nan la mën a juru kii kii mel ni kii mel nee non lii war nañ ko seetaat mooy il est naafiq yooyu rek xam nga lii day ngi noo waa ji ñu ko woon ci banu Fazaara bi ñu gisoon janaay bi weer ñëw naan waaye sama soxna si daa am doom bi ñoo xam ne dafa ñuul ah dafa ñëw doom bi liir bi ñëw ñëw ñuul ba yonent la sal wax ko lu ñu wax léegi Usaama ak baayam noonu lañ nelaw Seydina Zayd dafa weex taw Seydina Usaama ñuuloon ñu ko léegi nag ñu tëdd noonu dañoo tëdd waa ji jóge nee gis ñoom ñii sangu gisul seen xarkanam gisul seen dara seen tànk yi rek la gis mu gis tànk yi di room kii dafa weex taw kii ñuul ko mu a gis nga yenn tànk yii ma gis tànk yu weex yu ñuul yii ma gis ci yu weex yi la jóge mooy ñoom ñaar ñii ñoo bokk ah malgré niroowuñ couleur ñii ñoo bokk benn lañ <laughs> léegi nag loolu la yeneen sa sam di wax ne dafa gis léegi rek nga ko def mooy du ko waaj ko war a yónnee ba ne sax xam waaye kontaan ak jug kay dem si si def ay sa di wax lool di ko wax ne ko dafa a mujjal gis léegi Zayd ci xool jëme ci Zayd ibn Haarisa ak Usaama ibn Zayd bi doom ji anhum fa qaala mu ne moom mujjal gis ne inna ba'd haadihi aqdaam lenn ci ndëggu tànk yi ma gis de malgré couleur yi niróo lamin ba'd yéen di ji ñu ngi jóge ci yeneen moo yenn yi ci keneen ki mooy keneen ki moo jur kenn ki moo jur keneen ki voilà ñaar ñi tëdd même bu ki moo keneen waaye gi nag mu ne wa fii am na ci benn kaddu ci hadith bii da ne kaana mujazzizun qa'ifa mujazziz moo ma nag bokk ci waa banu mudlik ci waa saw rëy woo wële ci waa banu mudlik qa'ifa la xaa ci doon bokkoon fi ñi doon def xaafa mooy ñi nga xam ne dañoo xamoon empreinte xam trace ay tànk buñ gisee ay tànk am lañ aayoon gars yi ay spécialistes yu dëgg dëgg juumoo lu yëpp ci um lu néew lañ doon juum mooy buñ gisee ay tànk nii trace yow mën nañoo gis nga teg sa ndëggu tànk fii ci Lyon teg ko fii ñu gis ko nii ci suuf si après quelques années wala quelques mois mu dem dans le Kajoor gis soo même gis na bu gis benn trace tànk mais kii nii mooy ku ma gisoon Lyon tànk bi xaw ma kan wax teg mais tànk bii mas naa koo gis lion daaw te bu ñu vérifié dañ laa est-ce que wax nga dëgg parce suñu doom boo xam ne bon dafa tukki quoi dafa ñëwoon vacances nag léegi lee fi jaar mu ne ah fan fan lañ jóge cinq millions nga ne ko lion mu ne ah kay cinq millions bro wala fan la nga ne ko non wenn ci rek koo grand lion bi quoi man gis naa ko fële ca Villeurbanne lion wala mu ne man nag lion cinquième boobu gisoon naa ko trace moo tax wa ñoom ñoom lañ meloon mooy gaayu nga xam ne dañoo xam empreinte kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith 331 ñetti téeméer ak fanweer ak benn mu ne an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala dhukira al-'azlu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala wa lima yaf'alu dhalika ahadukum wa lam yaqul fala yaf'al dhalika ahadukum fa innahu laysat nafsun makhluqatun illa Allahu khaliquha kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Abi Sa'id mu ngi jële ci Baay Sa'id al-Khudri ta ko joowoon te ñoo ñële waxoon nañu la ah, maamam yi tuddu Khudra walla moo tax ñu ko doon nett ñu ko doon dàkkantale koo kële bokkoon ci waalul Madina radiyallahu anhum annahu qaala neena zukira al-azl dañoo tudd li nga xam ne mooy azlu mooy nit ki di sëyeeg soxnaam wala ab jaamam dem ba ci biir ba ñuy sëy ba mu dugalee awraam ci ci awraayu soxnaam ba bu ñëw ba yëg ni ah, li nga xam ne mooy eh, man ni ñu dee ñëw di agsi wala tuuru ci ci ruxamu ndaw si rek mu génne pëyam bi loolu mooy ànd voilà mu ne loolu nag dañ koo tuddal li rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaal léegi yonent na ne saasaam ne laaj biñ ko waxee loolu ne ko am na mooy azlu ñoom dañ koy def mu ne walima yaf'alu dhalika ahadukum mais lan moo tax kenn ci yeen di ko def lan moo tax mu laaj leen ñoom ko mais lan moo di ko def ne Seydina Abu Sa'id bi leeral benn bi mu ne walam yaqul te yonent na ne saasaam waxul fala yaf'al zalika waxul ne bu kenn def lool waxul lool de mais nag waxul ne bu kenn def lool da lan moo tax kenn ci yéen def loolu lay laaj mais waxul bu ko def bu ko kenn def voilà gis ñaari ñu wutee lu tax ngeen koy def mooy day laaj ngeen xam lu tax alors que bu newoon bu ko kenn def mooy dafa xaraamal daf koo tere te loolu nag la deful waxul na dafa xaraam voilà loolu lay wax nii fa innahu léegi nag mu liyool say mbir ne fa innahu lii amul benn bakkan maxluuqa boo xam ne borom bi dina ko bind dogal ne dina judd illaa lu dul bu war a judd bu war a nekk illaa lu dul allahu borom bi xaaliquhaa dina ko bind voilà mooy nga azloom mooy méthode contraceptive yi ah boo ci def ah yow boo ci def jël lu ne ngir bañ sa soxna ci ëmb wala yu mel noonu wann lor boo ci def lool bu fekkee ne yàlla dogal na ne doom dina ci juddu def ko santaan bu borom bi ne di nga am doom par force di nga am doom malgré yaa ngi koy utiliser loolu lay wax nii kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy wax ci xadiis bi nga xam ne mooy trois cent trente-deux ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar mu ne an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhuma annahu qaala kunna na'zilu wal qur'aanu yanzilu law kaana shay'an yunhaa anhu lanahaanaa anhu al qur'aan kon muy wax ba léegi ci wàllu azlu ci wàllu liñ la wax sànq mooy façon woolu sëy sa soxna ba manuyu bi waaja génn sperme bi nga xëcc ci awra tuur ko ci nga bañ mu daal di du ëpp voilà léegi mu ne an jabir jëlenen ci sayyidina jabir radiyallahu ibn abdillah di doomi abdillah radiyallahu anhuma annahu qaala neena kunna ñun da nekkoon nañ na'zilu doon def azl mooy liñ la wax léegi wal alhamdulillah te al qur'aan yanzil mu ngi wàcc dañ koy def voilà ci yonent ba lay sa saaman kon al qur'aan di wàcc ñu koy def ñun ci sahaaba yi am ñu koy def law kaana bu doon ne nekkoon na say an dara yunha anhu les ci tere la nahaanaa kon dinañu ko tere anhu sa loolu lé alquraan alquraan moo tax ñépp ku taxaw naan yooyu dafa xaram war ngaa seetal sa bopp ah voilà bu dee xamoo woon xadiis yi bu bul ne nii doon kon nag bon que naan yooyu dafa xaram méthode contraceptive yi ay préservatifs ay yooyu dafa xaram non loolu ci kuubul lañ law mais basu banaliser ko walla di ko publicité fu ne ngir ñi nga xam ne ay célibataire lañ di ko def di jaaloo tamit am doon loolu kenn ko waxul loolu yaakaar naa ne kenn ma jàpp ne loolu la ñuy wax mais bu dee couple la ñuy sëy am nañu droit de ko yow léegi xadiis yi bu dee xamoo ko woon bul rëy ay man nii noonu nañ ma waxee ma nee di dëgg axaqu an yu taba moo gën a yey ñu topp ko topp ko mais man damaa jiw yii hadith yii sahaaba yi di leeral këne dañ ko doon def yeneen ci alei saat salaam yëg ko alquran bu amoon dara la suñ tere lanana konoon tegoom doon nañ ko tere an hu ca loolee di azl alquran alquran man al imam Abdul na shay'an dara yunha anu ko tere alhan Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bu mujj ci buntu bi ci téere bi voilà mooy xadis bu mujj ci kitaabul li'aan léegi al imaam Abdul Ghani muy trois cent trente-trois ñetti téeméer ak fanweer ak ñett mu ne an Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laysa min rajulin idda'a li ghayri abiihi wa huwa ya'lamuhu illaa kafar wa man idda'a maa laysa lahu fa laysa minnaa walyatabawwa' maq'adahu mina an-naar wa man da'a rajulan bil-kufri aw qaala 'aduwwa Allahi wa laysa kadhaalika illaa haara 'alayhi kadhaa 'inda Muslim wa lil-Bukhaarii nahwuhu kon al imaamu Abdul Ghani muy indi kon ci xadiis bi mujj bi mu ne an mu ngi jële ci Seydina Abu Dharr di bàyyi Dharr radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a kene moom bi dégg na ar rasulallah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallama muy wax laysa nekkut min rajulin ci benn góor iddaa dara góor nag moom jigéen a ci voilà amul mafhum mooy góor ak jigéen a ci yem mooy ne lay sa nekkul min rajulin ci kenn koo xam ne iddaa day wootewu di askanele boppam li xayri abihi ci keneen ku dul bàyyam voilà moom ne woo mu bokk daal ko bu moom daal bu doon ci war a bokk après li dëkk lépp change sax a ah bokk fii sant seen bokk ab acteur de film wala koo xam ne jàpp nañ ne kooku moo gën a tedd ne ñoom ci kooku lañ ci déshérité déshérité déshérité mais ñoo bokkuñu fii voilà mu ne nag amul kenn koo xam ne day woote wu li askanaru boppam li ghayri abihi ci keneen ku dul baayam wu huwa ya'lamu te moom moo ko xam xam na ne li muy wax dëgg du dëgg voilà xam na ne li muy wax dëgg demewul illaa loolu taxawaayu wedd na nit ki yéete voilà wamane daa te képp koo xam ne dafa wootewu di askanewu di wootewu maa laysa lahu di wootewu naan lii loo xam ne moomu ko

wal yatabawa te bu mu dem foofa na préparé waajal voilà maqadahu mooy jekki waayam fa nga xam ne moom lay bi na naari ban ba nga xam ne moom lay installé wu ci biir moo tax lu gaaw la voilà di falsifier kayit parce que yow da ngaa bëgg diw tukki loolu c'est grave la ko may c'est quoi la la différence ak li di wax parce que koo war a dimbali nga teg mbir yi yoon voilà naan diw maa mu te juróo te yaa ko tey loolu en gisuma lu ko génn ci hadith bi ak lu waay man bi wax circonstance sàngama taxoon ak lii ma ne loolu la yonent bi saa moo ko gën a xam te wax nga li mu wax li mu wax dafa joyal kon nañu faire attention wallahu ta'ala alam kon mu ne wal yatabawwa kana waajal préparer maqadahu jekkiwaayam ba nga xam ne fa lay jekkee fa lay daju fa lay riigu minan naari ci safara mu ne wa moom lay toog fa lay fa lay jekki fa lay nekk dëkk fa waman waman daa te képp ku woo rajulan woo benn waay naan ko hee diw bil kufri ci kéefër naan ko diw yéefër bi walla aw xaala wala mu naan adu walla oh wala noonu yàlla bi mu doon boo tax c'est tellement grave yor sa sa sa enregistreur wala yor sa chaîne YouTube wala yor sa yooyu nekk ci ci ci toileeg foofu ak ci internet beeg yooyu ak réseaux sociaux yi Snapchat WhatsApp ñoomin TikTok nekk di yàq deru nit ñi ku la wax nga ne diw moom jàlloo ko njaalookat bu mag voilà kooku noonu yàlla la kooku yu mel noonu kooku yéefar la ba mu génnee àddina ko woon ba mu nekkee yéefar yàlla loolu c'est tellement grave mu ne aw xaala waa wa man daa rajulan bil kufri képp ku ne nit naan diw waaye kooku ab yéefar la kooku di ko askane la kéefar voilà aw xaala wala waaja naan adu wallah ah waa ji yàlla la nga naan kii noonu yàlla la walay sa kadali te fekk koy wax la muy wax illaa lu dul xaaraale yi loolu mooy la wax waayam day dellu ci moom loolu lu dul lu wolof naan wax ju ñaaw dëkkul fa jëm waaye fa jóge la cosaanoo mooy dëkkul fa ko fa la cosaanoo yonent ba saa saam dane illaa xaaraale yi la muy askane la waaye di ko jam naan waaye yéegéer la noonu yàlla la gis nga bu dul dëgg sa waaye affaire bi day façon mooy bal la boo tiir moom mu jàpp wala rek mu dellu gis nga ay picc yu weex lañu buñ demee fële man yu ñuul buñ fa demee amul fuñ dugg ah gis nga foofu dañuy delluwaat suñu jóg woon la dugg si kon nag mu ngi noon illaa lu xaar alayhi day dellu ci waa ji de kada bi al imam Abdul Ghani mu ne naka nii nin da Muslim nii nii fa imam Muslim rahimahullah nii la ko ndee mu ne walil Bukhari ñeel al imamul Bukhari rahimahullah